waaw hadis boobu imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoo ko solo ci sanad boo xam ne bu xana bu xasan la imaam an-Nawawi nag nee na ñi nga xam ne ñooy jam hadis bi ñooñ amuñu benn fu ñu ko teg voilà loolu gantaa rek léegi nga ne mais hadis bii nag Fatima lan moo tax bint Qays yoneen saa ko demal kër ummu ummu ibnu ummu Maktum bu boobaa di nga fa mën a euh, bon solu solu yoo xamante ne du comme ni ngay solo booy génn ak yooyu voilà léegi kon moo tax lu tax mu ne loolu daa tekkiwul fenn yoon que ne mooy bu demee ngir moom moom mu am possibilité moom soxna si di xool waa ji nu mu ko neex déedéet du loola ah te tamit xam na ne foofu boo lan la mooy day nekk ci sécurité ci xool ñeneen ñi di ko gis waaw bu nekkee moom euh, bu nekkee foofu man na euh, sol yére bu dee euh, Abdallah ibn Umm Maktum mu ngi fi waaye bu dee daa nekk beneen néeg wala yu mel noon ak feneen mooy gën a ak beneen pièce moo gën a sutur la wu que fële kaay xam ne gars yi dañuy ñëw amaana lu bari ni ñi euh, bon awraam man na feeñ wala bokk ñu gis ci moom loo xam ne amaana gërëmu ko voilà lool la te mu ne loolu de toute façon moom dañ koo digal mu daal di sa daw xefama ah, moom daw si comme niñ ko gëjoolee géej gi loolu gi góor gi loolu lu leer la gisoon nañ ko qul lil mu'minin euh, yaghudduuna min absaarihim wa yahfazu ak qul lil furujahum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absaarihim wa yahfazna furujahunna kon nag mu ngi noonee hmm? waaw sauf que bu nee kër umm ibnu ummi maktum foofu danger bi mooy bon maanaam danger mooy fitna bi ci lay gën a moindre foofu euh, parce que nit ñi fay ñëw bokk ak ñi ñëw ci kër ummu sharikin wallahu taala alam léegi nag mu ne ko kon demal bul dem foofu demal kër ummu kii abdullah ibnu ummi maktum kër umm Hind ibn umm, doom ibn Umm Maktum bi radiyallahu anhu fa innahu rajulun a'ma tad'ina nga mën a teg moom dafa silma nga mën a teg sa yére xalalti boo ñëwee nag ba pare sa idda jeex loolu la ko wax ba nga xam ne war nañ laa mën a takkaat fa aadi nii nii nag ma ko yëgal mu ne bi nga xamante ne nii nag fa lamma xalat qaalat fa lamma xalat zakartu la comme que ne saa sam nee na ma fa ida xalalti fa aadi boo ñëwee ba sa idda jeex ba ñu wallaa dencaat nag ma yëgal nee na bi nga xam ne nag ci la sama ci laa seta ci laa génn ci idda gi zakartu lahu ma wax ko yeneen tuddal ko ci laa ko waxe nag ne ko suñu xadiis bi nag daal di ñëw anna Muawiyata ibn Abi Sufyan lii leeru la ah lii leeru ko ni kon mooy Muawiya mel na mi nekkoon xalifa ginnaaw gi di doomi Abu Sufyan Saxr ibn Harb sayyidu bani kinaana radiyallahu anhuma kene Muawiya de wa aba jahmin ak abu jahm mooy abu jahm moom yeneen saa sam doon wax jël leen biére bii ngeen joxal ma ko abu jahm <laughs> te ngeen ëndil ma am bi abi jahm voilà ah <laughs> radiyallahu anhuma xatabaani ku nekk ci ñoom ñëw nañ daal di may labat waaw kon gis nga bi ñun ñu ngi door a agsi Eh, wa an Fatimata bint Qays radiyallahu anha anna qaalat ataytu an-nabiyya sallallahu fa qultu inna Aba Jahm wa Muawiya xatabaani mooy gis nga kon li jiitu yëpp mu ne léegi nag fa qaala yonent saa sallam ne ma bi ma nekk ñoom ñaar ku nekk ci ñoom labat na ma mu ne ko fa qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent saa sallam ne amma Abu Jahm kanta Abu Jahm moom fala asaahu an aatiqi moom du teggi yatam yi ci doqam bi wa amma Muawiyatu ndaal Seydina Muawiya radiyallahu anhu fa su'luqun moom kat ku ñàkk la laa maala la amul alal waaw moo yor yor soxna jamono jii dina xaw a difficile ci moom parce que lu mu ko lan la koy jox <laughs> dina xaw a metti waaw lan la koy yore dina xaw a metti ci moom ba pare nag mu ne ma nag ankihii ne ma inkihii inkihii Usaamata ibn Zayd ne ko nag ne ko yow yonent saa salaam dencal ki nga xam ne mooy Usaama di doomi di doomi Zayd dencal Usaama euh, demal euh, nangu mu te mu takk la ki nga xam ne mooy Usaama am na ci benn riwaay da ne tuddoon na ko ñaar ñi mais tuddaloon na ko tamit Usaama mu ne ko dencal Usaama di doomi Zayd ibn Haarisa radiyallahu anil jami' nee na waaye bi ma ko waxee fa karituhum ah yonent saa salaam moom Usaama mi ma ne nag ma denc affaire bi man bon je sais pas jour ci affaire bi ah ah affaire bi loolu daal daa mel ni bëgguma ko woon de summa qaala bon ma xamal ko ko yeneen saa saam insisté ne ma inkixi Usaama ne ma dencal ne ma demal Usaama denc la séel ak Usaama ta séel ak nee na fa nagaxtuhu ma daal di koy nagaxa mooy ma daal di séeg moom fa ja'ala fii xayra borom bi defal ma ci sëy boobu barke yiiw fa sabattu bi ba nit ñi daal di ma ciy ñee <laughs> comme l'imam An-Nawawi wax ne bon affaire bi xam nga Usaama ne moo tax yenn riwaay da ne ma fa zakartu ma fàttaliku ma xalaataat bi yore saa ne ma dencal demal Usaama nga sëy Usaama ma ma xalaat ne waaye Usaama moom mawlaa la de mooy baayam jaam buñ libéré la woon <laughs> ndax am ne loolu moom mii muy Qurashiya sawaay fii riya Qurashiya <laughs> moo tax yooyu affaire caaxaan la ay diw walla yax bural la bokk léegi ñii ñoo war a dencante ñi xoolal yeneen koo xam ne maw doomu mawlaa la woon mawlaa la muy koo xam ne baayam jaam la woon bu ñu libéré parce que sayyidatu Xadiijatu waaw radiyallahu anha wa ardaaha ummul mu'minin moo moomoon Usaama moo moomoon boog Zayd radiyallahu anhu di bàyyi Usaama bi may ko yeneen ci bari saa ba ne l'histoire am waxoon nañ ko fi tamit bu se lu siiw la ci gàttal yeneen saa saam ko ba pare tudde ko naan moom mooy doomam moo ko bàyyoo di waññoon ko Zayd ibn Muhammad ba suuratul ahzab ñëw di tere loolee ne dindi lool ne loolu nekkatul sariya deñ na léegi kon mu ne nee na man loolu laa xalaat ne i eh, Usaama eh, eh, Usaama moom Usaama kat mawlaa la waaw te man nii waaw loolu de yoneen saa saam insisté ne ko dencal Usaama sëyal ak waaw sëyal ak waaw te tamit ay le fait que voilà waa ji xam nga Usaama ibn Zayd dafa ne woon nit koo xam ne moom boo ko xoolee baay ji niroowuñu woon moo mooy niroowuñ couleur laa la bëgg a wax <laughs> mooy baay ji dafa weex moom mu ñuul kuk <laughs> dafa da shadidu sawaad la nekkoon mooy liñ naan noir bébén moom noonu la meloon mooy Usaama ibn Zayd bi ngay dégg te yooyu saa saam supporté woon ko keroog bi muy aj ba ñuy jëm ba mu jógee Mina non non dem fële euh, Jama muy Muzdalifa dafa ñuuloon kuk kuk kuk kuk moo tax ba ñenn ñi dañ doon xawaa xam nga rek naafiq yi daa ne ah, mii ñu naan Zayd ko jurul yi lu ñu war a seetaan la xam nga rek irjaaf naafiq yi dañ cee gaaw a yàgg di def yooyu ko waa <laughs> waaw am benn xaafa bu jógee ne le koo xam ne moom spécialité mooy affaire empreinte mu gis Usaama ibn Zayd dafa tëdd non Zayd ibn Haarisa dafa tëdd Usaama tëdd ci wetam ñu sangu ba seeni seeni tànk rek di feeñ waaye moom julli du ne xool tànk yi rek la xool mais kii mu ngi weextal kii moom mu ngi ñuul kub tànk yi daa weextal yi ñuul sëg waa daa xool tànk yi ne tànk yii nii ci tànk yi la jóge mooy tànk yi ñuul kukku yi ci tànk waa ji weex tàll ji la jóge yeneen saa salaam kontaan dugg ci seen i sa naan ko xanaa déggoo li li li diw alxaafa wax. daa fekk Usaama Zayd tudd ak rek kay feeñ mu wax loolu ngir parce que naa fekk ñoo loolu quoi xam nga loolu day am moo taxoon waaye ba mu ñëwee ne yeneen saa salaam man sama soxna si kat dafa jur koo xam ne daa ñuul te man ñuuluñu ko wax bon mu naroon a fase ndaw si jàpp ne daa euh, foo daal ak keneen ba am doom yeneen saa salaam ne ko am lay gëléem <laughs> mu ne ko wax mu ne ko nan lañ mel mu wax ko couleur bi ñu mel mu ne ko est-ce que ñoom du ñu jël du ñu jur gëléem boo xam ne nuruwuteeg benn ci ñoom mu ne waaw loolu kay tay xew mu ne ko waaw mu ne waa léegi loolu xam na jóge mu ne la allahu nazaahu eq <laughs> mu amaana mooy dafa am maamam bu meloon noonu sidit boobu moo yënguwaat ci moom moom mu jël couleuru maamam boobu yonent saa ne ko nag gis nga sa soxna si ngay wax doomam jooju la'allahu nad'ahu irq voilà <laughs> yonent saa saa delloo ko biram ne ko yaa sam doom bi moo wi daf mooy maam nga la jël mu jeex jeex na moo tax yooyu yëfi caaxal la da gis ñaar ñu weex tàll daal di jur koo xam ne day ñëw kook nga naan i i nan la mën a nekk si boo teetloo taloo américain yi Amérique dafa bari parce que mélange bi bi mu amee léegi day am ñoo xam ne métis lañ mais duñ ko xam dañuy dem a dem a dem ba weex tal ndax ay après ay entre blanc ñooy sëy ba loolu dem ba ci biir jekki ñu am doom yoo xam ne moom du niroo kenn ci ñoom beneen couleur la yor gaa yi nag kenn ñu ne eh ñii di tuumaal femme bi daloor ko dara dari waa ji boo seetee am nay maamam yoo xamante ne dañoo ñuuloon <laughs> jeex na Usaama nag <laughs> ah parce kan moo yaayam kan moo yaay Usaama ah Ummu Ayman <laughs> Ummu Ayman Baraka al Baraka mi nga xam ne moom Abdallah mi yaay bi bàyyi yoneen saasam moo ko moomoon yoneen saasam doon ko ci bàyyi Baraka boobu muy Ummu Ayman moom moo doon yaayu Usaama te Ummu Ayman éthiopienne la <laughs> moom la yeneen saa salaam keroog yeneen saa salaam demee an bi mu amee ay six ans ah, daal di dem seeti ay waaju ay ay maamu maamu Abdul yi fële ci Medina dem seeti leen bi muy dellu si ci yoon bi ba mu génn àddina Abwa ah foofu noonu baraka la àndaloon muy Ummu Ayman moo delloo si yeneen saa salaam indi ci maamam bi Abdul Muttalib kooku nag mooy ndayu Usaama te moom ku ñuul la moo tax Usaama mel na <laughs> voilà jeex na waaw léegi nag ndaw si moom li mu doon xalaat moom mawaal yi ñu nekkoon mooy kii jaam la ut mooy bàyyam jaam bu ñu leeraloon quoi na ko in kesi na ba ma ko defee yéen borom bi defal ma ci yiw ba nit ñi daal di ma ah gars yi daal di ma ci ñeex waaw ndax la mooy boo toppee yàlla ak ndawam boobu sallallahu alayhi wasallam yiw ke sa ngay am boo fi nee nag naan ñun yax bu yër rëy duñ bokk walla ñu bëgg jël ñoom ñun géer ñi nga xam ne giir ci baay géer ci ndey ñu bëgg ñoo may am ñeeño wal iyaazu billaah loolu moom day ñaaw nangam ak nangam suñu askan kenn ma su ko fay def ma ne la seen askan tous fii laa wax loolu lépp waxi caaxaan la li am solo mooy li yàlla ak yonentam wax alayhi salaatu wassalaam waaw waaw te yooyu gars yi ñoo ko xewal léegi ah que ça soit ñun ni ñu mel suñ biir gars yi dañ ko jiiñ naan arab yi ñoom ay sawja yi doo denc ab sawjen nangam ma ne loolu sax da ngay wax lu la neex da wax lu la neex te yow yow fan yow ñun kan lañ war a wax <laughs> ñun tëgg bi ñun bu dee géer ñu ne duñ ko may suñu room géwél bi ne man suñu eh, suñu askan ab géer duñu rax ak nangam ak nag ku nekk di wax waxi caaxaan yoo xam ne waxu jaahiliyatul jahla waaw jamono yu jamono yu réer yu mag yooyu la woon da am looy wax yow kan nga war a wax waaw yow yow amal kersa ci li ngay wax waay waaw <laughs> amal kersa loolu jaahiliya la waaw sinon bu doon lool la Bilal radiyallahu anhu al-mu'azzin mawla Abi radiyallahu anhuma Seydina Abdurrahman ibn Awf doon lool ñoom duñ ko may seen doom seen seen seen sœur xam moo doon soxnaay Seydina Bilal waaw waaw bokku ci waa Banu Zuhra gis nañ fi sànk ci càllala bi mooy baayu waaw euh, Abu Salama mi jëlee xadiis bi bi nga xamante ne euh, moo ko jële ci euh, kii nga xamante ne mooy Fatima baayam bi Abdurrahman ibn Awf sëram la Seydina Bilaal doon de waaw moo tax lu bi caaxaan yooyu gaa yi xewal léegi voilà voilà pourquoi suñu sœur bi marocaine di denc benn noir boo xam ne voilà de wala de du nangam loolu wala yow wolof bi lu tax ñun walla pël ci biir pël ci ndey pël ci baay di denc koo xamante ne benn mànjaak bu jóge na le walla iyaazu billaah yéen da ngeen a nekk yoo xam ne yéen seen xol li ci nekk mooy ëgg réer bi yoboo ngeen dem faju ji waaw kuli ko kilifa gu la ko jàppale mooy mu ngi lay jàppale ci mbon ak tamit ré yées ci loo xam ne euh, euh, jikko la ci jikkoy iblis yi ndax ba mu gisee Seydina Aadam dane man du ko du ko man du ko su du ma ko du ma ko suyoo dara léegi foo teg ne duñ ko sujootal mu ne ndax loolu moom eh, eh, eh, ndax moom xalaqtani min tiinin wa xalaqtahu min min min min min min min min nag maa bind min tiinin ci ci ci ban yow nga bind yow nga bind ma ci li nga xamante ne mooy waaja mooy sawara kon loolu waxi caaxaan la voilà loolu waxi caaxaan la <coughs> wallahu taala alam léegi kon hadis baa ngi nii léegi nag mu des wa fii riwaayatin li muslim wa fii riwaayatin li muslim waaw am na benn riwaay boo xam ne bu imaam muslim indi xam nga lii dañ naan la mooy de toute façon imaamul Buxaari solow ko mais imaam muslim euh, ci imaam an-Nawawi comme ni mu juume noonu ci lay waxe noonu ko mais am na benn riwaay boo xam ne imaam muslim indi na ko foofu yonent bi alayhi salaatu salaam leeral na euh, bi mu xam ne ne euh, Abu Jahm Abu Jahm Abu Jahm falaa yadaw al-asaa an aatiqihi du teggi yat ci li nga xam ne mooy doqam mu ne am na riwaay boo xam ne foofu nag dafa leeral loolu nee na waa ji dóorkat la dóorakatu jigéen ñi la ah voilà léegi riwaay boobu rek la ñuy xool après romb mooy eh, ci même buntu bi ah ndax yëpp hadis mille quatre cent quatre-vingts lañ mais di ci indi riwaaya bare mu ne wa haddathana al-imam Muslim wa Abul Husayn mu ne te nettali nañu hadis bale Abu Bakr ibn Abi Shayba di suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina la cinquante cent cinquante-neuf génn àddina la deux cent trente-cinq qaala mu ne haddathana Waki' mu ne kii nett mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malik ibn Ali ibn Furs ibnu Jumjuma ibnu Sufyaan eh, eh, ibnu ibnu Sufyaan rahimahullahu ta'aala al-Kuufi al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-A'war gane addina la 127 génn addina la 196 qaala mu ne haddathanaa Sufyaan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan de Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala gane addina 97 génn non génn addina gane addina 97 génn addina la 161 rahmatullahi alayhi an Abi Bakr ibn Abi al-Jahm ibn Sukhayr al-Adawi mu jëloon ko ci Abu Bakr ibn Abi al-Jahm ah, ah, ah, mu ne Ibn Sukhayr bokkoon ci waa Banu Adi al-Qurashi al-Madani Abu al-Jahm ibn Hudhayfa Euh, Abu Bakr la doon dakkantalam kañ la gane àddina kañ la génn àddina tajuma ko annahu qaal sami'tu Fatimata bint Qays gis nañ ko radiyallahu anha taqulu inna alhamdulillah inna zawjaha bon dañuy wax lu gaaw inna zawja mu ne boroom këram tallaqaha gis nañ turam sànq salaasa ñetti yoon falam yajal laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam sukna wala nafaqa yoneen saa sallam nag ba mu leen di àtte ba mu ñëwee di yoneen saa di wax ne li mu ko jox daa tuuti yoneen saa defalu ko non seulement dëkk waay waaye joxu ko lekk euh, dépense boo xam ne moom la koy jox muy dund ba cara iddaam di jeex qaalat moom Fatima mu ne radiyallahu anha qaala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne dawal yàlla saa sallam daf ma ne ida halalti fa aadi yaminiini boo paree ci sa idda ji nag ma yëgal fa zantu ci laa ko yëgal ba mu jeexee fa xatabaha Muawiyatu wa Abu Jahm wa Usaama gis nga moom laa noon am na riwaay boo xam ne Usaama bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon labal mu ne ci la ma daal di labate bëgg maa denc Muawiyatu wax nañ la bële diñ jóge leeral na ne mooy Ibn Abi Sufyaan wa Abu Jahm nag Abu Jahm wa Usaama ibn Zayd radiyallahu anhum fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ma Muawiyatun fa rajulun tarib mu ne imaam Muawiya góor la koo xam ne tarib mooy koo xam ne dafa faqiir mooy koo xam ne dafa ñàkk te mooy tekki son luuk fële moom la utiliser son luuk fële mu nekkoon kon moom rajulun tarib mooy koo xamante ni moom dafa nekk koo xam dafa ñàkk la amaala la moo ko mooy tarib li ko leeral mooy la amaala la amul alal non mooy alal ju mu yore soxna sinon am na yére bu muy sol loolu alalam la voilà mais loolu taxul ñuy wax. voilà mooy ñu mu yore soxla wa abu jahmin ndaal abu jahm fa rajulun darrabun lin nisa mu ngi nii moom góor la goo xam ne dóoraa koodu jigéen ñi la day day day day wulli rek de <laughs> waaw waaw kon moom la daan wa fi riwayat al muslim wa amma abu jahm fa darrabun lin nisa wa huwa tafsirun li riwayati la yadul asa an atiqi mu ne lii nag mooy leeral li nga xamante ne mooy du teg li nga xaman du teg gi ci loosam mooy day dóori rek waaw yatam wow moom moom day day day dara day day day daraba fànn yi rek day daraba li nga xam ne mooy fànn yi mu ne <clears throat> kon lii moo ko leeral ndax alxadis yu fassirul xadis am na nag mu ne waqiila maanaaw kasirul asfar mooy daa bari lu muy tukke boo fi dencee am lool problème la tamit waaw jigéen ñi déglu ne saa saa nee na saa abu jëmut ñi ko tekkee noonu même bu dee ne tekkiwul loolu parce que beneen xadis bi wane ne na bon du lu muy tukki lu bari lay wax mais mooy dóoraa waaw mooy day tukki lu bari loolu tekkiwul loolu waaw tukki kaakoon la mooy boo bëggee ah jëkkër joo xamante ni nii lu nekk ak lu bari ah voilà xanaa loolu dañ naan femme yi nga xam ne seen jëkkër ay moodu moodu la ñu waaw ñooñu <laughs> wala góor goo xam ne daa denc jigéen goo xam ne ab faatu faatu la ah fay xamoo woon lool faatu faatu niñ naan moodu moodu lañ naan faatu faatu xamoo ko woon mooy jigéen goo xam ne day tukki voilà lu bari tukkikat la waaw waxuma di dem Dubaay di ñëwaa ah, ko taxul ñuy wax mooy di def móolu comme ni gars yi nekk Italie wala France wala yooyu nga xam ne fa la nekk presque at mi man nañ fa def ay ñaari at ñetti at bu ñu ñëw Sénégal la ah. voilà am jigéen ñi mel noonu tamit def ñu góor ñoom faatu faatu lañ leen di wax boo takkee jigéen boo xam ne faatu faatu la alors que yow yaa ngi fii nii ca Ndakaaru gi wala sa Matam natal gi wala sa Bawol natal wala sa Casamance natal wala sa Kidira sa Kidira natal wala si nga xam ne mooy sa Koumpentoum natal ah <laughs> léegi nag non mooy nga lu bari ah voilà loolu kon mu ngi noonu mu ne ko wa amma abu jamin kon farajulun darrabun lin nisa leeral na lool walakin Usaama ibn Zayd waaye dencal Usaama fa qaala bi yadiha hakaza Usaamatu Usaamatu yeneen saa sa moom bi muy insisté parce que ndaw si da eh Usaama waaye mooy saa sa Usaama mu ne ko waaw Usaamatu Usaamatu fa qaala lahaa Rasuulullah sa fa wa ta'atu rasuuli xayrun laki waaw nee na ne ko topp yàlla. ak ndawam bi saa salaam moo gën ci yow Fatima qaalat fa tazawwajtuhu fartabattu nee na ma far denc ko topp ndigalu yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di ma ci ñee ci Usaama mi nga xam ne moom laa dencoon ci ndigalu yonent salawatullahi wa salaamuhu <laughs> léegi kon hadis baa ngi nii kon gis nañ riwaay yi nga xam ne moom la imaamu Nawawi wax moo gis mi am na yeneen ay ay ay ay masala annexe yoo xam ne bon mooy du euh, loo xam ne mooy suñu xadis bi ñu nekk dëgg-dëgg ci bunt bi loolu lay nekk euh, di wax nii waaye euh, mooy am na solo léegi nag lëkkaale ma suñu bunt bii di wax possibilité li nga xam ne maa yu baaxu minal ghiba li nga xam dañ koo daganal ci jëw dañ naan leer na moo tax Imam an déggul ci al mu wax ñu loolu waxal ñu ko mu ne wa fiihi nekk na ci xadis bi leneen luñ ciy jànge dalilun ala jawaazi dikri al-insaani bimaa fiihi inda al-mushaawara wa talab an-nasiiha wala yakunu hada min alghibati almuharrama bal min alnasihati alwajiba wa qad qala alulama inna alghibata tubahu fi sittati mawadi ahaduha alistinsah wa dhakartuha bidalailiha fi kitab al adkar thumma fi riyad as-salihin mooy suñu téere bi <laughs> imam an-Nawawi nañu xadiisu sayyidatu Fatima bii bint Qays radiyallahu anhu bokk na liñ ciy jànge tegtal la ci possibilité nit ki tudd ab nit ci li nekk ci moom loo xam ne du lu du lu naay ci moom bu ko déggoon amaana du ko neex waaw waaye indal musaawara bu dee dañ la laaj sa xalaat ci ñoom ci ngir lu jëm eh, wa talabu nasiha tey sàkku waaw am nga kii yonent saa ndaw si lan la ko laaj dane ko ñii la ñoo ñëw di ma di ma labat si bëgg maa denc am naa ku ñu naan Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Jahm ak Usaama léegi yore saa salaam ku nekk ci moom mu wax Muawiya ah moom de amul dara de façon luukun laa maala la fa taribun waaw loolu mu wax noonu ak tamit Abu Jahm kanta moom fa darrabun lin nisaa laa yadaw al-asaa an aatiqihi du teg du teggi yatam wi ci ndoddam bi de day day jigéen ñi rek am ah. loolu xam nga loolu euh, nit kuñ naan kuñ koo xam ne dañuy dem di ko waxal loolu amaana mu mi euh, bu ko déggee du ko neex mais ci côté bii xam nga bokkoon na euh, ci liñ la doon wax léegi nag ne loolu noonu loolu noonu loolu la naan la loolu lu possible la ci jamono joo xam ne daa am ko war a sëy kenn laaj la xalaat lan nga xam ci moom ak sàkku nga conseillé ko te loolu nekkul du nekk mukk du dugg ci buntu jëw ji nga xam ne moom lañ xaraamal bal li am ba des loolu daa bokk ci nasiha conseil bi nga xam dafa war nga wax waa ji li nga xam nga bañ koo bàyyi mu dugg ci tuuri doolu alors que xamoon nga waa ji ni mel après nga taxaw naan bon bon c'est domage tam c'est dommage te nga mënoon ko ko wax mu bañoon ci dugg voilà loolu la lay mu ne wa qad qaala te wax na al ulama borom xam-xam yi rahmatullah alayhi inna al ghibata gis nga li nga xam ne mooy jëw tubaaxu dina déggen eh, des na ko yoonal dagan ko fermer léeg-léeg sax mu nekk obligatoire fii si te di mawasin ci juróom benni bërëb waaw mu ne ahaduha benn bokk na ci bërëb yooyee eh, ah al istinsah buñ la laajee nga daal di conseiller nit daal di koy laaj biir mu ne yii yëpp yooyu yëpp nag juróom benn yooyu yëpp wa zakartuha gën a tudd naa ko bi dalaa ila ak ay tegtalam fi kitaabil azkar mooy al azkar fi muntaxabi al azkar euh, euh, euh, al azkar al muntaxab min kalaami sayyidil abrar <laughs> téereem boobu nga xam ne ci ñaan yeeg ak sikkar yi nga xam ne nit ki moom la war di nekke waaye mu ne waaye tudd naa ko tamit summa ginnaaw al azkar loolu ngay xam al azkar moo jiitu suñu téere bii ñu nekk mu ne ginnaaw bi fi riyadus salihin tudd naa ko tamit ci Riyadou Salihine loolu ñu xam ci ne ñaari yooyu ñoo jiitu téereem bi di Minhaj voilà <laughs> ba dee day saraa téere euh, Sahih Imam Muslim di ko saraa ñëw ba fii ne bon masala bi leeraloon naa ko ca Al-Azkaar ginnaaw gi ma leeral ko suur euh, ci Riyadou Salihine kon loolu mooy ñaari téere yooyu ñoo jiitu bii dinañ taxal Al-Azkaar moo jiitu Riyadou Salihine tegu ci léegi bii door a nekk li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo ci tegu. kon mu ngi nii mooy suñu téere te gis nañ ko bi ñuy ubbi buntu bi deux cinquante six baabu maa yubaahu min al ghiba foofu la ko leeral ne i'lam anna al ghibata tubaahu li gharadin sahihin shar'iyyin la yumkinu al wusul ilay illa biha wa huwa sittatu asbab waaw xamal ne jëw daa nekk loo xam nañ koy yoonal di ko euh, ci ngir te lu koy waral Euh, euh, euh, objectif bu leer boo xam ne bu wér bu xam ne ko ju boo xam ne mënuñu koy accéder lu dul ñu jaare ko ci te lool juróom-benn la juróom-benn yooyu lay wax ñun nag gis nañu ko du loo xam nañ naan ah léegi waxal ñu dégg boo nee waxal ñu dégg mooy yow kon suivre dara quoi <laughs> yow da a rep wala la delul ci fichier yooyu tay ja <laughs> kon delul foofee kon loolu mooy bokk na ci yooyu mooy bii waxoon nañ la bu nee nit ki daa ñëw di laaj ndax daa bëgg wala mu bëgg a waaw associé kenn mu ñëw laaj la lan nga xam ci diw amoo droit naan ko man xaw man wa de la wala nga njuuy ko alors que xam nga ne waaye wóorul wala mu wëgg tabaxu kër waaw waa maçon sàngam moom nangam wala boog carreleur sàngam wala électricien sàngam wala man ne damaa bëggoon sama kër ku moo xam ne moo ma koy nettoyer lan nga xam ci diw nga xam ne waa ji sàcckat la non daw soosu moom loxoom bi du toog waaw parce que bari na ñu ñoo xamante nii mu doon na fa liggéey am nu mu fa jël muy nii am na koo xam ne moom da koo jàpp loxo ca poos ndax caméra de surveillance la def ci néeg ba waaw ñu gis ko heure tel tel muy dugg ubbi euh, batan ubbi euh, armoire yi daal di jël or ya daal di dem léegi bañ ko waxee mu bañ mu ne du moom waa ji wan ko vidéo yi mu toog di jooy naan tayu ma ko <laughs> waaw yow nga xam kooku ba pare am ku ñëw moom xamul yi di door a ñëw tabax këram après bon di wut ku ko liggéeyal. kooku présenté wu mu ne ah xaaral dinaa ci xalaat ñëw yow laaj la yéen ñi nekk ci koñ bi xame ko lool amoo droit naan naan naan ah non man nag loolu man damay maanu quoi déedéet lan mooy damay maanu da ko naan ah diw daal euh, man man nii bu doon man la du ma ko jël waaw waaw parce que nag euh, day fab nga yem foofu mooy ci début wu nasiha comme yeneen saa sax loolu la def fii ne amma abu jëm kanta abu jëm mu falaa yadol asaan atiqi kanta abu sufiyana non muawiya façon loo kon la maala la lool mooy suñu tegtal wax loolu mu ne woon benn benn bi mooy ci yi nga xam ne fa la ñuy euh, daganale euh, li nga xam ne mooy lii mu nekk loo xam ne bal day ràññeeku sax jëw goo xam ne du nekk jëw gu xaraam mooy lii buñ la laajee tahdirul muslimin min na sharri wa nasihatihi foofu lu dugg mooy quatrième bi waaw nga xam ne mu moom la doon wax naan euh, euh, tahzirul mu arba bi tahzirul muslimin ñeenteel bi mettre en garde jullit ñi mina sharri mbon bon bu man di doon wa nasihatihim ak nekk koo xam wa nasihatuhum ak di leen laay biir wa dalika te loolee min wujuhin mu ak na ci ay wàll min ha bokk na di jarhul majruhin daal di jam ñi nga xam ne ñoom min ar-ruwaati wa shuhud ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllalay hadith yi boo xamee ne dëgëruñ nga dañuy dëgëruñ wa shuhud ak ñi ñuy ñëw naan dañuy seede wa dalika te lool jaayizun lu mën a nekk la bi ijma'il muslimin ci li nga xam ne mooy ijma bu jullit ñëpp ñoo ci d'accord bal yam waajibun lil xaaja day war sax bu ko waajo waree mu ne wa ni naa bokk na ci mooy suñu fii hadis bi di wax al mushawaratu mooy ma ñëw di la laaj sa xalaat yal nga xam ci diw fil musahara ndax damaa nar a goroog moom dama koo bëgg a may saa doom wala laa bëgg a ñaan ci saa doom wala saa bokk wala sama jarbaat wala sama mbokk wala sama fireer wala sama joor maa war a denc de wala ndaw si ñëw ne man mii lañ war a naka xaa léegi lan nga xalaat ci biiw nga xam ci moom aw musaaraka ci biiw wala boog ma bëgg a nekk koo xam ne damay moom ab wala loo xamante ne nii am njëndakum jaay moo xam ne ñoo nar a bokk bokk léegi ñu teg lii ku nekk teg lii lu waay am bu ñu amee bénéfice ñu séddoo ko sama loolu waaw waa ji wóor naa wóorul ndakate yoo waa ji dëbbkatu li njaala jamkatu déggén man la moo dàq dóor dóor dóor martu kooku da war a wax ne waa ji huwa darraabu lil martu <laughs> waaw dóor ko arab yi ñu peinture wolof saay ah ayow saay dóorkatu martu la <laughs> mooy xaddaa la de waa ji non moo dàq trahir fii <laughs> voilà non loolu day trahir ah non loolu moom bu ko def waaw dans bii nag nag nasiha xamu yem foofu te waa ji bu mu jël loolu comme ni ñu la waxoon dem nag di ko tas fu nekk waaw yow fajoo yow jox nañ la sa médicament fajoo ci boo xamee ku nar a ku nar a moom nga wax ko ko waaye nag loolu mayuñ la comme ni la ko waxoon nga dem fu nekk nag naan diw di ko vilipender fu nekk di ko jëw fu nekk loolu nag sharia du la ko may wallahu taala alam kon foofu la ñu yem ci hadis bi bii di ñëw ñu gis hadis avant